léegi nag mu jàll la nag ci ay aataar ay wax yoo xam ne yuñ toxale la ci saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne aqwaalu saxaabati wa ta'amuluhum fi taswir waaw mu ne la nag fii nag ginnaaw yonent waxu yonent saa salaam waaw lii la ñuy argumenté ci diine ah alquran waxu yonent saxaaba yi ak ñu baax ñi waaw mais ñëw fi di wax sa waxi caaxaan yoo xam ne jëlewoo ko fenn dul ci ni nga jàppe nii la loolu waxi caaxaan la mu ne wa kadhalika na ko noon warada rot na ani sahabati wa tabi'in ci gi jële ci sahaaba yi ak seen taalibe yi kasiirun lu bari minal asaari ci jeexital yi tadullu di tegtale ala annahum kana ñoom kaanu nekkoon nañ yuharrimuna doon xaraama la suwara mutlaqa li nga xam ne mooy image daal ci lu ñu joyal nazkuru minha amayal yi dinañ tudd li nga xam ne moo ci ñëw mu ne di ci njëkk an umara jële nañ ci Seydina Umar radiyallahu anhu di xalifa bi radiyallahu anhu qaala nee na lin nasaara fii mooy ba mu demee Jérusalem voilà bi mu demee fële bilaadu Shaam Seydina Umar bi mu nee xalifa mu dem ci ñoom ne leen inna la nadxulu kanaa'isakum min ajli tamaasiil allati fiiha fiiha suwar waaw waaw mu ne zakarahu al-Buxaari ta'liiqan fii kitaabi as-salaat baabu as-salaati fil bii'a wa hada al athar wasalahu abdourazaq min tariqi aslam mawla omar qaala radiyallahu anhuma lamma qadima omaru radiyallahu anhu ash-shaam sana'a lahu rajulun min an-nasaara ta'aaman wa kaana min udamaa'ihim wa qaala uhibbu an tujii'anii wa wa tukarrimanii wa tukarrimanii fa qaala lahu wa tukarrimnii fa qaala lahu omar innaa laa nadxulu kanaa'isakum min ajli as-suwari allatii fiihaa ya'ni at-tamaathil mu ne bu njëkk buy wane ci jeexitalu saxaaba yi mu ne a Omar daa wax nasaraan yooyu yee ne leen ñun du ñu dugg ci seen église yi lu tax parce que représentation te ñoom euh, euh, ñoom boo duggee da ngay gis ñu defar ay juges yu nee nañ ay nangam yoo xam ne day nekk yoo xam ne yu am jëmm la yu taxaw am yoo xam ne ci biir yi lañ koy def voilà mu ne yéen nag seen statut yi ngeen fi def ci seen ah, kii yi euh, église yi nga xam ne daa am ay dañ ko représenter fii ak suwar dafa am ay dessin ay image looloo tax ñun duñu fa dugg mu ne la imaamul Buxaari tudd na ko ci loo xam ne na ko yoor euh, euh, euh, mooy utalu ko càllale ci saxiixam ci kitaabu salaa buntu julli ci li nga xam ne mooy église ak li nga xam ne mooy yu mel noonu mu ne wa hada al li wa hada athar mu ne jeexital bii ci Seydina Omar loolu Seydina Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullah daal dina koy jokkale jële ko ci yoonu aslam mi nga xam ne moom mooy booy Seydina Omar boobu rek mu doon aslam defal ma lii defal ma lii voilà waaw <laughs> mu ne bi nga xam ne Seydina Omar dafa dëgmal ñëw Sham muy fële di Yerushalim di Jérusalem di al-Quds Filistina wala Falastina boo jox baax na mu ne benn waay ci nasaraan yi benn kilifa te ci seen kilifa yi la bokkoon da koo waajalal benn euh, benn banquet waaw benn ñam benn plat invité ko léegi nag. mu ne ko damaa bëgg nag yow amirul mu'minin yow miy jiitu jullit ñi nga dikkal ma bu ko defee ma teral la waaw te te dikk boobu tamit ma amaale ci mooy teraanga quoi Seydina Omar nag ne ko man ne ko ñun duñu dugg seen seen église yi parce que foofu la ko doon invité ndax lu tax mooy min ajli suwar ndax li ko waral mooy image yi nga xam ne allati fiha yafanam yaa ni liñ tuddu ak tamasil mooy statue ngeen def ci biir loolu day tax ñun duñ fi dugg mu ne benn ngo beneen deux qad marra an aliyin annahu ba'atha abal hayyaj al asadi mu ne romb na hadis yi na ali bi ñoo xam sànq bi mu naan abul hayyaj ndax duma la yebal li nga xam ne moom la ma yenn saa yebaloon que bu ñu bàyyi na foo xam ne am na ab image loolu nañ ko dindi waaw kon loolu ñaareel ñetteel mu ne axrajahu al buxaari mooy li nga xam ne axraja al buxaari an ibni mas'udin mu ne imaam al buxaari rahimahullah dafa solo jële ci doomi mas'ud yi muy abdullah annahu ra'a suratan fi dafa gis benn image ci benn kër farajaa amu dellu waaw waaw fekk benn euh, ab mariage la woon buñ ko invité woon muy ñëw ba mu gisee loolu dafa dellu parce que loolu daa bokk ci ngant yi nga xam ne xam nga ne saa sànq ne buñ la woowee buñ la bu sa mbokku jullit bu la invité bu la woowee na ñëw mais loolu lu ñu bari dañ naan ci mariage la. léegi nag sauf que loolu dañ ne am na yoo xam ne bu dee munkar ya fa nekk mënoo koo tere ya fa du jaar ak ya nga xam ne sharia nangu ko bu dee da boo demee man nga leen koo tere wala sëg ñëw dina tax ñu bako loolu nga dem bu dee ne da ngaa ñëw sëg ñëw loolu deñ dindiwul dara ba gaa yi sax dañuy jaar ci loolu naan walla loolu day wane baax na parce que Serigne diw sax wala sa diw nga fa woon bu boobaa amul amoo droit di fa dugg loolu moo tax Ibnu Ibnu Mas'ud ba mu gisee li nga xamante ne mooy image boobee dafa dellu waaw mu ne raaja dellul sahih al Bukhari kitaabu nikah baabu hal yarji'u ila ra'a munkara mu ne dellul nga dem ci sa imaamul yi téere bi nga xam ne fa lay waxe ci wàllu ak buntu bu dee er, ndax nit ki day dellu bu dee daa gis loo xam ne jaaduwul fu ñu ko invité mu ne ñeenteel raw ruya ani abi Mas'ud al Ansari jëleen Abu Mas'ud moo Uqbat ibn Amr ibn Amir de ko Juhani kii mooy ki gisoon xadiisam fan yi Uqbat ibn muy Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne mooy hadith mille six cent soixante-treize moom lañ gisoon ci buntu bële trois cent trois mu ne anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin Uqba boobu la radiyallahu ta'ala anhu al-Ansari moom lañ naan al-Badri ko joowoon ci waalam saar mu ne am na rajulan daa am benn waay sana'a lahu ta'ama da koo defaral benn ñam daal di koy invité fa qaala mu ne ko afil bayti suura wax ba ko ah kër daa am ay image qaala naam waaji ne ko waaw bi mu agsee mooy da koo defar bi muy ñëw ba agsi mu ne laata muy dugg mu nuyoo laaj ko ne ko waaji ah di ko kii ci bunt bi mu ne ko ndax kër gi daa am ay image mu ne ko waaw fa aba an yadxula waaji bañ a dugg hatta ba lu kusira suura ñu damm loolu la kon lii day man ne ne day wan ne loolu lu am jëmm la woon loo xam ne comme genre statue la woon bañ damm ko waaw summa daxala ginnaaw bi mu dugg mu ne axrajahu al-Bayhaqi loolu imaam al-Bayhaqi soloo na ko fii sunanihi ci sunanam kitaabu nikaah baabu mu al-mad'u yara eh, eh, eh, suura mooy ki am dañ koo invité bu gisee loo xam ne image la nan lay def su waram mu ne juróomeel ba léegi lu ñu jële ci saxaaba yi mu ne wa axraja ahmad fi musnadi alimamu ahmad ibnu muhammad jële na ci musnadam soloona an abi hurayra te jële ci sayna abu hurayra annahu kana ra'a farasan min riqa'in fi yadi jaariya dafa gis benn fas boo xamante ne nii ci ay dañ ko defaroon ci ay eh, tissu ay kii yoo xam ne dañ ko defar ci loxo benn eh, jaariya quoi benn eh, jigéen boo xamante ne mën na nekk jaam mën na nekk rek benn xale fa qaala alaa turaa haaza qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam innamaa ya'malu haaza man laa xalaaqa lahu yawmal qiyaama waaw <laughs> waaw waaw da ngoo gis benn suwar si riqaa riqaa mooy loo xam ne benn comme comme comme genre euh, àll wala yi nga xam dañ ciy bind waaw waaw yooyu la loolu la benn dog ci benn papier wala yu mel noonu waaw wala ci benn der nga xam dañ ciy bind loolu mooy riqaa waaw léegi bi nga xamante ne nii nag loolu am na mu ne eh <laughs> mu ne yow aw fas la ci gis ci loxo benn xale quoi bu jigéen mu ne ndax lu ma gis nii ah yonent bi alei saatu salaam ñiy defar lii mooy ñi nga xam ne amuñu benn cër bésu taxawaay ba mu ne sixième wax rajal Bayhaqi al imam al Bayhaqi sonoona fii sunani yi ci sunanam an Shu'bata mawla ibn Abbas bii gisoon nañ mooy Shu'ba boobu ñu naroon ne non ñu naroon a jaawale Ibn al-Hajjaj ñu ne non non non kii mawla ibn Abbas anna al-Miswar ibn Makhrama moo gis nañ ko keroog ci nga xam ne mooy waxu Seydina al imaam al-Haafiz ibn Abd al-Barr indi woon na lii mu ne anna al-Miswar ibn Makhrama mooy bi mu duggee di seet ci Seydina ibn Abbas fekk dafa feebaroon radiyallahu anhum daxala ala Abdillah ibn Mas'ud eh, ibn Abbas radiyallahu anhum ya'uduhu ndax Miswar ak baayam waxoon nañ la Makhramatu ibn Nawfal min bani Zuhra moom saxaaba la doom ji li Miswar mu ne moom tamit saxaaba la Abdullah di doomi Abbaas ñoom ñëpp mu ne dafa ñëw di ko seet si fara a alayhi sawban sawba istabra mu gis benn ci kawam mu ngi sàngoo benn yére bu diis waaw léegi fa qaala ya ibn Abbaas ma hada sawb mu ne ko yow ibn Abbaas yére bii ma gis sa kaw mooy lan qaala ibn Abbaas wa lii la ah mu ne ko qaala al istabraq al istabraq Miswar ne ko ah lii ma gis de mooy yére yu diis yooyu la qaala innama kuriha mooy am nga istabraq léeg-léeg day nekk ci eh, soie man na bañ a nekk tamit ci soie mu ne innama kuriha daalika liman yatakabbaru fii istabraq liñ ko ñiñ ko bañal mooy ñi nga xam ne dañ ci rëy rëylu qaala après ki la doon wax wa nahnu oh, oh, oh, alhamdulillah te ñun alhamdulillah bokkuñ ci ñooñu quoi rëy rëy lu taxu ñooñu qaala léegi almiswar xool gis ni mooy fi ñuy eh, kaanun bi waaw qaala wa ma hadhihi tasawir fil kanun hmm? mooy mu gis ay dessin mooy bu dee tay de kanun genre fourneau boo xam dañ ciy jaaroo voilà mooy dafa kii woon nekk Ibn Abbas da feebar ñu ngi ko defaraal foofu këram mu ngi am ci biir en tout cas fi mu ne benn fourneau boo xam ne def nañ ci ay xal yoo xam ne ngir mën a jaaro waaye ci kaw fourneau bi la gis mooy kanun quoi mu gis ci ay desin ci kawam mu ne waaw dessin yi ma gis ci kaanu xam nga lii moom nekkul loo xam ne nag lu am jëmm lay niru quoi parce que fourneau moom dessin yañ cay def moom voilà xaala <laughs> mu ne ko laa jaram mu ne ko amul problème alam tara gisoo kayfa uharriquha fi naar xanaa gisoo ni ma koy lakkee safara parce mooy li mu nekk moom day tàng jër mooy pour wan ko lii lu ñu doyadal la voilà <laughs> mooy même bu dee na dessin mooy lu ñu doyadal la parce que bu doon lu ñu màngal duñ ko def ci loo xam ne day day waaw muy safara muy muy muy muy furno bi mu hmm? ne xanaa gisoo ni ma koy lakke noonu ah lii de garaawul yow miswar fala maa xaraja bi nga xam ne nag ci laal miswar génn dem radiyallahu anhu qaala ibnu abbas ne e inza'u inza'u hadha thawb anni dindi leen yéer istabraq bi mooy bu diis wi ci man anni waqta'u ru'us hadhihi tasawir kanta dessin yii moom nekkoon ci fourneau bi dagg leen li ngeen xamante ne mooy bopp yi man na nekk tamit lu am jëmm la woon comme ni mu mën a nekk rek ci fourneau yi même man na nekk sax fi ñu koy jàppe mu nekk ñu def ci image benn ganaar wala lool ñaari côté yi wala ñeenti côté yi léegi mu nekkoon dagg leen bopp yi ñii gis nga ña nga doon wax naan bu dee bon image yi ñu tere mooy yoo xam ne dagguñ bopp bi buñ daggee bopp bi garaawul ñoom fii lañ doon laye mooy bii fàttalekul waxu al imam al hafiz ibn allati fil kaanun fa qata'aha léegi fa ñu daal di koy dag mu ne loolu akhrajahu aydan fi musnadihi imaam Ahmad moo ko solo tamit ci musnadam léegi nag mu ne la sixième an Qataada mu ne mu ngi jëlee ci Qataada anna Ka'ban radiyallahu anhu kana sayyidina Ka'b radiyallahu anhu qaala nee na wa amma man aadha Allah falladhiina ya'maluuna aswar fa yuqaalu lahum ahyuu maa khalaqtum akhrajahu Abdur Razzaaq al-Habza fi musannaf mu ne wa amma daal ñi dàqam lor yàlla amma man aada Allah alhamdulillah ñi dàqa lor yàlla fàll diina ñooy ñi nga xam ne ya'maluna dañuy liggéey aswar li nga xam ne mooy image yi fa yuqaalu loom dañ leen do ah yu ay wa dundal leen maa li nga xamante ne xalaqtum naa ngeen moom ngeen tabax moom ngeen dundal moom ngeen defar moom ngeen bind mu noon imam Abdur Razzaq moo ko soo ci Musannaf léegi mu ñëw avant dernier huit Ah, asar ba léegi yuñ jële saxaaba yi mu ne an qataadata jële nañ ci qataada ba léegi qaala ah, mu ne yukrahu min at-tamasil ma fihi ruux fa amma ash-shajar fala ba'sa bihi akhraja Abd ah, mu ne moom jële nañ ci qataada mu ne li ñuy bañ mooy image yi mooy statue ma fihi ruux loo xam ne nga defar statue loo xam ne daa am ruux fa amma shajar kanta bu ree da ngaa defar ab image représente image boo xam ne garab la boobu amul problème mu ne loolu imaam Abdurrazzaq moo ko solo ci musannafam bu mujj mu ne akhraja solo Ibn Sa'd al Ibn Sa'd fii tabaqaat imaam Ibn Sa'd az-Zuhri taalibe imaam al rahmatullah ala al-jamii' anna Sa'id ibn al mu ne Seydina Sa'id ibn al-Musayyib di sangu taabi kaana laa ya'zanu ah, libnatihi fil la'bi bi banaati al-aaj mu ne doonul woon permettre doomam yi muy fowe mooy poupée yi doomu do liñ <laughs> wolof yi daan doomu tubaab poupée yi <laughs> li nga xamante ne nii <laughs> mooy ñoom ci euh, euh, muy fooy yooyu yi nga xam ne euh, alaaj la mooy yi nga xamante ne day am ivoire quoi voilà mu ne kon lii nii yëpp mu ne lii moom la jële ci li nga xamante ne nii mooy ci boroom xam-xamu taab saxaaba yi taabe yi yooyu la ci dajale léegi ba léegi ak Cheikh Muhammad Taqi al-Usmani léegi nag ginnaaw yi lépp nag ñu ñëw nag ne la nag mazahibul fuqaha léegi nag kaay mën di la nag fuqaha yi rahmatullah alayhim ñoom léegi ginnaaw texte yi yëpp ñoom nan lañ ci sóobu ak nan lañ ci demee wa mu ne mu ne wa min ajli hadhihi al ahadith wal athar dhahaba jumhurul fuqaha ila tahrim at-taswir wa ittikhadh as-suwar fil buyut sawa'un kanat mujassama laha dhillun aw kanat ghayru mujassama laysa laha dhill mu ne nag ci kaw nii waaw à cause de lii hadith yi ak jeexital yi ci la li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci boroom xam-xamu fiq yi daal di jéng jëm ci xaraamal li nga xam ne mooy di ila tahrim at mooy xaraamal li nga xamante ni mooy ay image watti xaalis suwar ah, watti xaalis suwar ak di jàpp non seulement di ko defar waaye di ko ut fil buyut ci li nga xamante ne mooy ci kër yi nga koy defar wala di ko utat ngir sa kër yi ndax kër mbir kër yi sawaa'un moo xam kaanat mujassama laxaa moo xam image yooyee am na ay corps am na ay physique comme li nga xam ne mooy statue wala yoo xamante ne day am euh, shakl mooy day am takkaneer am euh, loolu kaanat mujassama laha zilla loo xam ne day am takkaneer aw wala boo kaanat ghayra mujassama loo xam ne amul koor amul takkaneer laysa laha zilla te amul takkaneer ñu ne yëpp kon lii mooy lan mu ne jumhurul ulama ñoom luñ gis mooy image yëpp ci yam kon mooy luñ def ci mur luñ def ci yére lu luñ def ci yooyu yëpp loo xamante ne nii di ko defar ak di ko jàpp ci kër yi moo xam mbir ma am na corps wala amul corps physique wala amul amul amul li nga xamante ne mooy jëmm te am loo xamante ne day am takkandeer loolu lépp ci yam mu ne fa naw Nawawi léegi imaamu Nawawi wax mu indi li imaamu Nawawi waxoon loolu taxul ñu ci ñëwaat duñ ci ñëwaat ndax moom lañ gisoon bii weesu voilà kon loolu euh, loolu taxul ñu ci ñëw dellul foofu lañ lay wax mu ne binaaw bu mu ëndee waxu imaamu Nawawi bi ñu gisoon bii paase mu ne bi mislihi qaala al-Ayni fi Umdatil Qaari mu ne lu mel noonu moom la al imaam al-Ayni Badruddin al-Ayni al-Hanafi wax ci téereem bi Umdatul Qaari mu ne wa bihi te ci loolu yatabayyanu lay leere mazhabu Shaafi'iyya wal Hanafiyya mooy day leer ne mazhabu Shaafi'iyya ak Hanafiyya yi moom lii mooy seen mazhab mooy loolu lépp ci yam voilà. mu ne wa huwa mazhabul hanabila te loolu mooy mazhabu hanabila xam nga imaam uh, an-Nawawi dana woon loolu mooy mazhabu Thawri mooy suñu mazhab ñun mazhabu Thawri Malik Abu Hanifa wa ghayruhu ak ñeneen mais wax nañ la imaam Malik ay waxam dañoo bari yu jële ci moom te dinañ ci ñëw fii waxoon nañ la a ah, Cheikh Muhammad Taqi al-Usmani rahimahullah dina ci gën a dugg mu ne kon lu mel nii la te moom mooy mazhabu wa huwa mazhabul hanabila aydan mu ne qaala al Mardawi fi l insaaf mu ne al imaam al Mardawi rahimahullah wax na ci téerim al insaaf yaxrumu day xaraam taswiru ma fi ruux wala yaxrumu taswiru shajara wa nahwi wa tamaathil mimma la yushabihu ma fihi ruux ala sahih min al madhhab mu ne day xaraam ñuy defar li nga xamante ne euh, di defar di représenter image yoo xamante ne day am ruux waaye wala yaxrumu ta xaraamul di représenter loo xamante ne ay garab ak yu mel noonu mu ne kanta tamasil yi wat tamasil mooy li nga xamante ne nii mooy euh, image yi nga xam ne moom lañuy ñuy représenter ak li nga xamante ne nii moo xam ay image wala ay statue yooyu mimma la yushabihu bi ma ruux du niroog lu am ruux loolu li wér ci mazhab bi loolu ah yaxrumu taswiru shajara laa wala yaxrumu loolu it garaawul xaraamul mu ne yaxrumu ta'liqu ma fi suratu xayawaan wa sitrul jidaar wa si wa sitrul jidaar bihi wa sitrul jidaar bihi wa min al mazhab mooy mazhabu kii la eh, ñoom lay wax mooy xanafiya yi ak ki nga xamante ne mu ne te day xaraam hmm? mu ne tamit day xaraam nañ continuer ba pare. mu ne euh, euh, euh, wa yaxrumu taaliq day day xaraam ñuy lonk ñuy lonk mooy loo xam ne lu ñu lonk la quoi voilà loo xam ne dañ koo lonk image boo xam ne dañ koo lonk maa suura loo xam ne day am suura xayawaan loo xam ne nag day am luy dundut quoi loo xam ne day am ruux waaw day am ruux loolu dañ koy tere waaw loolu dañ koy tere léegi nag mu ne mu ne ak wa wasi wasitrul jidaar nga ñëw tamit ci muur mur yi ci loolu bii yi ci loolee wa taswira loolu yi daa xaraam saxiix yi ci li nga xamante ne mooy li gën a dëgër loolu mooy mazhabu Hanbali yi lay wax parce que kii eh, al al al al Mardawi mi moom kii la eh, ci Hanbali yi la bokk quoi voilà kon rahimahullahu taala eh, eh, rahmatan eh, wasi'a voilà léegi moom moom moom kii imam alham nahjar côté xaw na nekk contemporain moom voilà parce que imam alhamnajar huit la génn àddina kii mu génn àddina huit cent quatre-vingt-cinq gane àddina huit cent dix-sept voilà Hanbali la woon muy Alawuddin al-Mardawi ci téere Al-Insaf la wax lii mu ne ngir wane ne ñoom loolu loolooy seen mazhab loolu daa xaraam bu dee ne daa am ruux lu ñuy lonk ci li nga xamante ne mooy am mur wala yooyu yëpp ci yam day nekk loo xam ne lu ñu tere la léegi nag mu ne ah mu ne wobi misli yi te lu mel nii mu ne li gën a dëgër ci mazhab bi qaala ibnu Qudaama fil Mughni seen beneen sëriñ bi gën a mag muy al imaam ibnu Qudaama moom la wax ci al Mughni kitaabul walima mu ne waqad ixtala waqad ixtalafat kon wax na la Shaafi'i yi non Hanafi yi Shaafi'i yi Hanaabila li nga xam ne moo gën a dëgër seen mazhab te moom lañ wax léegi nag mu ñëw nag ci Maalik yi fii mu a wa qad ixtalafati riwaayaat an Maalik mu ne kanta imaamu Maalik moom riwaayaat yi ci est lu ci garaaw ci yii yëpp moom dafa wute yu ñu jëlee ci imaam Maalik fil mas fi mas'alati taswiir ci mas'ala bi jëm ci représentation image yi mu ne wali daalika na a noon waqaa wali daalika na li waqaa looloo tax waqaa mu daal di rot al ixtilaaf bayna ulama al malikiyya fi hada moo tax maalikee yi ngay dem ñoom dañoo bari ay wuute nag ci man nga ñëw kenn ne la mazhab bi lii la keneen ne la léelan la kii wala kii wax leneen mu ne walladi ajma'at alayhi ar-riwaayaat wal aqwaal fi mazhab al malikiyya hurmatu at-tasaawiir al mujassada allati la hadil mu ne daal boo seetloo li nga xam ne ñoom ñépp dëppoo nañ ci ngiru maaliki yi rahmatullahi mooy riwaay yiñ jële ci ñoom boroom xam-xamu ak seen wax yi ci mazhabul maliki rahmatullah alayhi mooy xaraam goo xam ne mooy représentation lépp loo xam ne dafa am corps ak loo xamante ne dafa am li nga xam ne mooy ker voilà <laughs> ñoom moom lii ñoom ñépp ci dëppoo lii fekk quoi jumhur fekk na lii bu dee lii mooy lii moom amul kenn ku ñu wuti ci boroom xam-xam yépp kàffa te ne lii daa xaraam waaw moo tax ma la doon wax naan ay kanta ay statut walla loolu ndax dañ koy jaamook jaamuñ ko loolu yu amul benn boroom xam yi lii ñëpp dëppoo ko ne di ko représenté dafa am jëm statut bu taxaw wala boo xam ne da nga koo toogloo wala lépp ba pare am am man a am ker loolu dafa xaraam ñoom ñëpp ci dëppoo mooy Maliki yi bu la waxee lii nag dalay commencer par nànk-nànk ñoom seen façon mooy bii ñoom ñëpp ci dëppoo voilà façon mel nii léegi nag mu def mu ne ah wal xilaafu fi wute nag am ci seen biir fii maa lay sala mooy loo xam ne nag amul koor dessin wal représentation boo xam ne nag amul koor foofu la wute bi am ci biir Maliki yi rahmatullah alayhi waaw mimma yursamu ala waraqin aw saw li nga xam dañ koy dessiner di ko def ci ab papier ci këyit wala ci yére ñoom foofu la mbir mi nekk parce que dañ naan loolu amul koor amul ker léegi nag foofu la seen wute nekk mooy bi ñu dëppoo wéral lépp loo xam ne daa am corps physique ba pare am am ker ñépp d'accord loolu dafa xaram léegi nag mu def waa léegi buñ génnee ci loolu nag yi nga xam dañ koy dessiner ci ay këyit wala ci ay yére mu ne foofu nag la wute bi am mu ne qaala al ubay al ubay gisoon nañ ko fi mas nañ ko fi tudd rahimahullah fi sharh muslim bi nga xamante ne nii moom lay sara sax imam muslim mu ne wax waxtu li fa wute nañ fii taswiri ma la zilla lahu moom maliki la mu ne wute nañ ci li nga xamante ni mooy ci Maghrib bi la dëkkoon rahmatullah alayhi li nga xamante ne nii mooy euh, euh, li nga xam ne daa am dafa am koor dafa am luy ker loolu wute nañ fa karihaw ibn Shihab mu ne al imam ibn Shihab daal dina koy sib fii ay shay'in suwar min ha'itin aw sawba ghayra imam Ibn Shihab moom de toute façon moom waxoon na comme l'imam al-Hafiz Ibn Abd al-Barr wax ak imam al-Hafiz an-Nawawi ne mazhabam qawi mooy moom yooyu moom image façon image bu man di doon ak mu ñu mumtahanaam ghayru mumtahanam mooyem dañ koo doyadal doyaluñ ko ci mur la ci kii la lépp ci yem ci suuf yi moom tapeek nangam loolu yéreeg rideau lépp dafa xaram ci moom Ibn Shihab mu jeex voilà moom moom moom daa jël mbir yi ci ci ci ci ni mu joyoo voilà moom naa Ibn Shihab daal na koy euh, bañ fii ay shay suwira min ha'itin fii ay shay'in loo xam ne def nañ ci moo xam ci am mur wala yére wala ñoom ñaar mu ne wa ajaaza Ibn al-Qasim taswirahu fi siyam mu ne euh, imam Ibn al moom dane garaawul bu dee ne ci li nga xamante ne ci biir la li qawlihi sallallahu alayhi fil xadiisil aati illaa raqman fii saw mooy xadis bi nga xam ne ñoom Seydina Sahl ibn Hunayf Ubaydillah ibn Abdillah bi nga xam ne ci la doon wax ne dinaa dem di feet Abu Talha fàttali ko mu nekk Sahl ibn Hunayf mu naan muy digle ñu dindi benn kii bu ne woon ci suuf ne ko nañ dindi kii bi mu naan ba mu des loo xam ne dañ raqman fii saw mu ne ko waaw waaye lii moo gën a atyab moo gën a téye sama xel ñu ne loolu moo tax imaam ñi ko waxoon foofu la ñuy tegal ne mooy bu dee yéene la garaawul non parce moo ko ci fekkee voilà léegi mu ne ko daal di kenn nii naqala la daal di doxale al mawaq waaw fii taaj wal iklil waaw muy ci sëriñu naali kii rahmatullah ci at wal iklil mu ne an ibn arafa jëla ko ci ibn arafa annahu kana moom yaqsuru al hurma ala al min as faqat mu ne ibn arafa la ko toxale ne moom li nga xam ne moom lañ tere mooy li nga xam ne daa am koor ci image faqat kese waaw dafa am jëmm waaw boo seetloo nag waxu Maliki yi nag ki lii lay ñoom boo seetloo ci ñoom la mbir mi gën a kiiwe waaw loolu lañ naan la comme nii ne la affaire bi lu am jëmm la mu ne wa qaala wax na al allaamatu dir ad-Dardiir waaw boroom xam-xam bu mag ba ad-Dardiir fii sharhi as-Saghiir ala Mukhtasar al-Khaliil euh, boobu as-Saghiir fi Mukhtasar khaliil euh, bi nga xamante ne rahimahullah al-Maliki mu ne wal xaasiru li nga xam ne moom lañ mën a tënk mi ana tasawir al xayawaanaati tuhramu ijmaan kene di defal image wala jëmm li nga xam ne mooy li am dund am bakkan loolu dañ koo xaraamal ci lu ñu ci loo xam ne ñëpp ci dëppoo ñëpp ci consensus la in kaanat kaamila la haadil la bu dee ne daa sëkk mooy loo xam ne du dañoo dessin bopp bi dessin euh, à partir ndigg li jëm kaw wala yu mel mooy mu mat sëkk fas woo xam ne mu mat sëkk wala nit boo xam ne lañ ta moo xam lañ lañ dessiné wala lañ def mu taxaw wala boog defal ko waaye à condition mu ne la en ville mu am corps te kon loolu ku dessin def parce que defee moom du am corps mooy loo xam ne dañ ko représenter defar ko moo xam ci ban wala ci cuivre wala ci yooyu wala ci bronze wala ci mat wala loolu mu taxaw loolu bu dee ne daa mat sëkk loolu ñëpp d'accord nañ ne dafa xaram waaw mimma yatul istimraaruhu nga xam ne mooy day mën a taxaw nii nga xam ne eh, ñu taxawal ko sampo mu ne bi xilaafi naaqisin udwin laa ya'ishu bihi law kaana xayawaanan mu ne bam des nag lii li ñu dëppoowu nag mooy li nga xamante ni suuf li nga xamante ni moom dafa wàññeeku ci moom ab cir boo xam ne nit ki ku ko bàyyi woon noonu kese du dund comme yow koo xam ne daa daa daa daa daa daa désigné wala daa def loo xamante ne nii ab wala représenter loo xam ne ab bopp la voilà mu ne loolu nga xam ne bopp kese est-ce que nit dina ci dund wala benn bàyyi ma bopp kese du dund kon loolu garaawul wa bi xilaafi ma la zilla waaye contrairement li nga xamante ne ma la zilla waaw wuuteeg li nga xamante ne nii amul amul moom amul amul amul kii quoi ah loo xamante ne mooy amul takkandeer ka naqshin fii waraq aw jidaar wala loo xam ne dañ ko rëdd def ko ci ab ci ci ab papier wala koor mu ne loolu beneen affaire la loolu mooy loolu garaaw parce loolu amul koor loolu la bëgg a wax mooy amul takkaneer ma de xilaa fi la la <laughs> mooy euh, kon loolu la wax mu ne fii ma la yatulu istimrar loo xam ne du gudd li nga xam ne ak rombam kama law kaanat min nahwi qashrin batiixin voilà batiixin waaw mu ne loolu xilaaf mu ne fii lii lay wax ne loolu wa fii maa laa yotulu istimraaru xilaaf wa saxiixu mu ne nag li gën a dëgër mooy xurmatuhu loolu dañ koy xaraamal mu ne foofu la wute ji am loo xamante ne nii dañ naan matul buñ ko dessiner boo ko defaree wala représenter ko loolu mënoo ci dund foofu la wute bi nekk ak li nga xamante ne amul li nga xamante ne mooy euh, jëm mooy amul amul amul amul amul amul ombre amul li nga xam ne mooy takkandeer yooyu noonu mu ne li gën a dëgër nag mooy xaraamam loolu la tee mais wax na la ne mbir mi daa am wuti am na ñoo xam ne ci ñoom dañu jàpp ne loolu daraa ci newul waaw ñiy def teqantal entre est-ce que la ñu dessiné loolu nit ki nit kese bu doon nit la wala aw fas wala aw maam loolu kese nit dina ci dund bu ko amoon donc ñu ne kon am na ñu naan loolu garaawul waaw am tamit ñi nga xam ne dañ naan bu dee mbir mi amul euh, koor amul euh, amul takkandeer loolu garaawul waaw waaw même bu dee li gën a mooy dana wax saxiixu mooy xurmatu mooy kon wax jooju am na ne loolu xaraamul mu ne walladi yazharu min muraajaati léegi al cheikh taqi al usmani mu ne li feeñ min muraajaati ah, ci booy dem di seetaat ah mu ne lii tamit li ñu wax sànq mooy wax saxi xormatu mooy wax lool mu ne raaje xaasiyatu saawi rombal demal nga eh, xool xaasiyatu saawi bi mu def xanaa sharh saxiir ci sharh saxiir bu al-allaamatu ad-dardira mu ne walladi yadharu boo xoolaatee toppaat min muraajaati kutubul maalikiyya an akthara ulamaa'ihim yaquluuna bi karaahati suwar walaw lam yakun lahaa zill mu ne boo xoolee daal d'une façon globale téere maalikiyya rahmatullah di gis ne borom seen borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñi ci ëpp li ñuy wax li ëpp ci ñoom mooy sit tere guñ tere mooy di def représentation yu image yooyu même bu dee ne amul ker illaa illaa kaanat sauf bu dee daa nekk mum taxana loo xamante ne dañ koo doyadal comme loo xam ne wisaada la lu ñuy ñeganaayoo wala lu tapi bu ñuy jéggi wala yoo xam dañ koy laal waaw ba mu des lool waaw mu ne qaala alxarashi mu ne alxarashi nee na rahimahullah fi tawdih mu ne euh, qaala fi tawdih mu ne nee na fi at tawdih ak timsaal ida kaana li xayawaan ka shajar jaiz mu ne li nga xam ne mooy statut bu dee ne leneen la loo xam ne du loo xam ne day am dundu lu am bakkan comme garab loolu mën a nekk la wa in kaana li xayawaanin fii ma lahu wa yuqim loo xam ne nag daa nekk loo xam ne daa euh, lu am bakkan la fama lahu zillun wa yuqim fa huwa xaram bi ijma lépp loo xamante ne nii day mën a taxaw ñu samp ko mu taxaw mu am ker mën a taxaw loolu daa xaraam ci ijmaa ñun ñëpp ci d'accord mu ne wakasa na ko noonu yaxrumu wa in lam yaqum yuqim bu dee ne manula taxaw sax ma wa in lam yaqum manula manu du manuñ ko waaye am na ker loolu tamit day xaraam waaw voilà léegi kon loolu mu ne wala wa ma la zilla lahu loo xam ne nag amul takkandeer in kaana ghayru mumtahan huwa makruh loo xamante ne amul ker bu dee ne nekkul lu ñuy doyadal loolu mooy lan mooy bu dee lu ñu lu ñu lal la ci lu ñu lu def la ab rideau parce que rideau moom kenn daal koy doyadal wala def ko ci biir loolu doyadaluñ ko mu ne nag bu dee loolu la foofu wa makru loolu dañ koo sib wa in kaana mumtahanan bu dee nag lu ñu doyadal la fa tarkuhu bàyyi ko awlaa moo gën a yeey mu dew mislihi lu mel nii zakar ad-Dardir moom la ad-Dardir daal di tudd fi Sharh al-Kabir ca Sharh kabir mu ne rabi'uhuma ad-Dasuqi dellu fa nga xool ak li nga xam ne mooy ad-Dasuqi wa az-Zurqani ak al-imam az-Zurqani ala Mukhtasar al-Khalil nga xamante ne moom la def ci Mukhtasar al-Khalil mu ne fal xaasil mu ne kon euh, d'une façon générale li ñu mën a tënke wax ji anna al-man'a min ittixaadi as-suwar mujma'un alayhi fiima bayna al-a'immati al-arba'a idha kana mujassada amma ghayru al-mujassada minha fattafaqa al a'immatu salaasa ala hurmatiha aydan qawlan waahidan wal muxtaar inda aksar al maalikiyya karaahatuha laakin dhahaba ba'du al maalikiyya ila jawaaziha léegi nag mu defal la tënk mu ne kon boo seet loolu ñuy tënk mbir yi mooy al Cheikh Taqi al Usmaani rahimahullah mu ne li nga xam ne moom lañ tere kon ci am di jàpp image yi mooy di ko ut loolu dañ koy dëppoo ne loolu dañ koo xaraamal ci boroom ñeenti ngir yépp. al imaam Abu Hanifa ash-Shafi'i Ahmad ak kii uh, imaam Abu Hanifa Malik Ahmad Shafi'i rahmatullah ala al-jami' wala ah, Shafi'i Ahmad rahmatullah ala al-jami' bu dee ne daa am corps physique waaw dafa am jëmm aw ghayra mujassama wala aw mujassada wala loo xam ne amul corps sax waaw mu ne loolu nag non non non bu dee taxaw bu dee daa am corps physique ñoom ñépp ci d'accord wala in kaanat mujassama amma ndaal xayral mujassada loo xam ne amul koor amul jëmm minha ca loolee fattafaqal aymatu salaasa ñu njëkk mooy ñetti imaam yi muy imaam Abu Hanifa imaam Ash-Shafi'i imaam Ahmad dëppoo nañ ala hurmatiha aydan qawlan waahidan te dafa xaraam ci benn wax mu ne wal muxtaaru léegi nag wute bi fan la nekk ci Maliki loo xam ne image woo xam ne wala représentation loo xam ne amul koor mu ne nag lii ñu tànn ci li ëpp aksaril Malikiyya mooy dañ koo sib laakin waaye mooy baaxul dañ koy tere waaye nag zahaba ba'dul maliki am na nag ci ñoom ñoo xam ne dañu ne ilaa jawaaz yi ne lool ilaa jawaaz yaa kon nag lii mooy wax ji dëgg-dëgg mu ne wa inna man zahaba ila jawaazi suura ghayrul mujassada innama istadalla bima sayati léegi nag mu lay indil tegtalu lenn ci taju Maliki yi kese gisoon nañu ci waxu imaam Abdul Bar ñi nga xam ne ñoom ci seen bopp dañu jàppoon ne loolu bu dee loolu dara newu comme niñ ko jëlee ci hadith Seydina Abu Talha bi nettaleen moom ak Seydina Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhuma mu ne ñi nga xam ne dañu jàpp ne loo xamante ne amul koor amul jëmm loolu dara newu ci ñu ngi tegtaloo bi maa sayati li ñëw fii hadha al bab min hadith Busr ibn Sa'id ci hadithu Busr ibn Sa'id moom lañ la doon wax seeg anna Zayd ibn Khalid al-Juhani hadatha mu ne Zayd ibn Khalid waaw lii beneen nettali la bu am solo <laughs> mu ne Zayd ibn Khalid al-Juhani sahaaba la hadathahu da koo nettali wamaa busru Ubaydillah al-Xawlaani fekk ah busru Ubaydillah al ñoom ñoo nekkoon mooy ju euh, euh, Zayd ibn Xaalid mooy saxaaba al-Juhani muy nettali busru ibn Sa'iid ak Ubaydillah al-Xawlaani léegi Zayd ibn Xaalid ne di nettali di jëlee ci beneen saxaaban mu ne anna Abaa Talhata haddasahu anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala te mooy xadiis bi nga xam ne wax nañ la ko ci Riyaad bi fi muy ñëw ne Abu Talha da ne daa nettali Zayd ibn Xaalid muy beneen saxaaba daf koo nettali ne ko yonent bi anna rasulullah ci ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na laa tadxulul malaayikatu malaaka yi du ñu dugg kër fiihi suura boo xam ne daa am image qaala busru busru nee na fa marida zayd zayd ibn xaalid daal di feebar moom mi ñu moom miy saxaaba jële ci beneen saxaaba ne yonent sallallahu alayhi ne malaaka du ñu kër goo xamante ne dafa am image nee na zayd daal di feebar fa udnaahu ah, man busru ak ki nga xamante ne Ubaydillah al-Xawlaani ñu dem seeti ko fa idaa nahnu fii baytii bi sittin fii tasaawi ñu fekk ko benn rido boo xamante ne daan na image Busru nee na fa xultu Ubaydillah al-Xawlaani nee na ma ne Ubaydillah al-Xawlaani ne ko rahimahullah ma àndam waaw mi alam tuhaddithnaa fi tasaawiir suwaa biñ génnee ko loolu day niru wax yi mu ne ko mais Zayd ibn Xaalid moom kon ab xadiis ci tasawir yi ne doon saa saa am dana malaaka du ñu kër goo xam ne da koo am imagine qaala nee na laa al-Xawlaani ne ko ne ma innahu qaala illaa raqman fii sawb alam ma non yow uh, non Zayd ibn Xaalid dane Abu Talha nee na leen saa salaam tere na dane malaaka du ñu kër goo xam ne am na image waaye ba mu des illaa ba mu des raqman fii sawb loo xam ne ci biir lañ ko def comme am malaan ab tissu wala yu mel noonu voilà wala rido mu ne ko déggoo ko qultu busru nee na ma ne ko laa ah loolu nag loolu moom dégguma ko woon qaala nee na di laal xawlaan ni ne ma balaa ah kay waxoon na ko qad dakara daalika tuddoon na ko léegi ñii nag dañ ne kon jeex na ñii xam nañu xadiis yi tere du dañ ko ñàkk xam saxaaba yii xam nañu ko te gisoon nañ keroog li nga xam ne moom la Abu Talha ci boppam li ko eh, eh, Sahl ibn Hunayf wax ba muy dindi lu mbir mi mu ne ko yow jox lee ñu dindi mu ne ko ndax déggoo yoneen saasa mu ne yoneen saasa xanaa euh, li nga xam yoneen saasam tere ko ci wàllu image mu ne ko xanaa yoneen saasa waxuloon illaa rahman fii kaw mu ne ko waaw waaye lii moo gën a teey sama xel kon loolu ñooy ñii dégg nañ lépp kon loolu mooy kon bu dee ci yére la wala lu ñu dessiné noonu amul te loolu ça veut dire que li ñuy tekki lenn kese la mooy lu amul jëmm ñoom noonu lañ ko déggee voilà muy lépp loo xam ne amul jëmm kon loolu la ci jublu wa ba léegi toxa euh, ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy tegtaloo que ne lu amul jëmm daal garaawul ah, bu lee amul jëmm loolu rek bokku luñ tere mu ne wax rajata soloona Tirmidhi Tirmidhi al imam fi libaasi ci yére yi mooy kitaab mooy abwaabul libaas an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mu jële ci Ubaydillah ibn Utba eh, mooy xadiis biñ lay wax sànk ba léegi ibnu Mas'ud mu ne annahu daxala ala abi Talha al-Ansari ya'udu dafa duggoon ci Seydina Abu Talha doon ko seeti parce que dafa feebaroon nee na qaala fa wajadtu indahu Sahl ibn Hunayf ma fekk Sahl ibn Hunayf radiyallahu anil jami' qaala fa da'a Abu Talha insaanan waaw Abu Talha daal di woo benn waay yanza'u namatan tahtahu benn basang wala benn lal bu newoon ci suufam mu ne léegi dindil ma image bi ci nekk fa qaala lahu Sahl Sahl ibn Hunayf ne ko limatan lu tax nga koy dindilu qaala Abu Talha ne ko li am na fii tasawir wa qad qaala fihi nabi sallallahu alayhi wasallam qad alim damooy li ñuy wax fan yi sànq ba léegi te yow daa may image te xam nga yoneen saa sallam li mu ci wax Sahl ne ko qaala Sahl awalam yaqul illa ma kaana raxman fi saw est ce que yoneen saa sallam waxul ne waaw tere na lool waaye ba mu def loo xam ne dañ ko war a dañ koo def ci li nga xam ne mooy ci yére fa qaala balaa Seydina Abu Talha ne waaw loolu da la wax waaye lakinnahu atyabu nafsi ñu dindi ko nag moo gën a tey saa bakkan moo tax ma koy digle qaalu léegi nag ñii ne innahu yathbutu bi hadhayni al-hadithayn anna suwar al-marquma fi thawbin mustasna min al-hurma fa thabata jawazuha ñu ne lii ñaari hadith yi ware nañ lépp loo xam ne kon lu ñu defina la ci ab yére loolu dañ koo settee ci li ñu xaraamal kon loolu day wane ne mën naa nekk mu ne wa ajaaba léegi nag war a tontu mu ne tontu na anhu al jumhur jumhurul ulama nag daal di tontu ci lii bi anna al muraada fii raqm fi thawb kene non raxmu fi sawb loolu liñ ci jublu huwa ma kaana fiihi min naqshi shajarin wa nahwihi mimma la ruha la non yeneen saa sam image yi permettre ñu def ko ci yére mooy loo xamante ne nii lañ ci dessiné garab la ak loo xamante ne amul ruux ñu ne ah ah ah ñu ne wa dalilu ala zalika lii wane loolu mooy ma sayati fi hadith Aisha qalat dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad salartu wa tali bi khiramin fi tamathil mu ne mooy xadis Sayyidatu Aisha deuxième xadis bi ñu nekk 1679 ci suñu xadis yi ne looloo koy wane ndax Sayyidatu Aisha lii wane ne yéen loolu dessin yooyu yeneen saa sam permettre mooy lépp loo xam ne comme ay garab la ay yeneen ay rivière ay ndox wala ay géej wala leneen luñ fi dessiné ay montagne mais nekkul loo xam ne daa am ruux comme nit wala ay njaay àll wala ay animaux te loolu li koy wane mooy xadis Sayyidatu Aisha bi mu ne yeneen saa sam dafa tukki ñëw dugg naan fekk ma muure sama angaar soos mooy xadis biñ nekk ni voilà ci xadiis yi ñuy gis ni boo xamante ne moom laa benn euh, sur benn tissu benn rideau boo xam ne daa may dessin te am na ci ree dessin yooyu euh, euh, bi ñu def tax yi gis nga boo xam ne dane dessin yooyu ab fas bu amoon ay laaf moo ci nekkoon yeneen saa salaam mer fa hatakahu mu daal di koy yàq daal di koy dagg wa talawana wajhu xar kanam daal di soppeeku ba pare mën a Sayyidatu Aisha ñu gën a tar mbugal yawmal qiyaam mooy ñi niru niroo du ñun yàlla ñu ne falaw kaanati suwarul manquusha ala siyaab jaa'iza lamaa ankara nabi sallallahu alayhi wasallam hadhihi suratul manquusha fil qira'a bu doon ne yéen comme ni ngeen koy waxe joyal ko noonu bu doon ne loolu mën naa nekk ñu dessiner lu ñu dessiner rek bu dee nit laa xaj laa mbaa li lu mooy moom mooy ay fasak yooyu lool da naw ci loo xam ne daa am ruux daa am jëmb lool garaawul konoonte kon yonent bari saa saam doonul woon gis rido boobu xar kanamam bi soppeeku waaye yemul foofu waaye doonu ko woon daggulu ba wax li mu wax ne ñii ñoo gën a mu ne wa amma ma waqaa leen kantaali rot fi hadhihi al qissa ci nettal yi ñu wax Sahl ibn Hunayf fi ixtilaafin fi riwaaya fa sayati tahqiqu mu ne yooyu dinañ ko mooy ndax mooy nettali sayyidatu Aisha daa bari ay wuute waaw moo tax boroom xam-xam yi ne loolu c'est la même nettal bi la du lu bari ndax xalaatuñu sayyidatu Aisha def leen yeneen saa salaam xar kanam gi soppee mu ñëw defaat ko beneen yoon voilà moo tax loolu la naan dinañ ci gën a dugg mu ne waqad kon lii ñii lañ tontoo mais non loolu day wane ne kon yi nga xam ne moom la saa ci mbir mi waa jumhur la ñuy tontoo waaw mooy e, buñ ne nee boo leen nee noonu lu ñu dessiné yu leen saa salaam moo seppee loo xam ne dañ koo bind ci dañ koo dessiné ci e, yére wala yooyu rudd ko ci mu ne non loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy il faut mu nekk loo xamante ne nii amul ruux te loolu kese nga mën a boole. xadis boobu ak ko sayyidatu Aisha bi radiyallahu taala anha wa ardaha léegi kon côté bii mu leer léegi nag mu de al Cheikh Taqi al Usmani muy wax yoo xamante ne ñeneen ñoo xam ne ñoom feneen lañ génne voilà <laughs> waaw loolu di lañ ci loolu lay agsi mu ne waa waqad iddaa